entre al masjidul haram ak Mina mooy sept kilomètres entre masjidul haram ak Muzdalifa dix kilomètres entre al masjidul haram Arafat vingt kilomètres environ <laughs> <laughs> mu ngoog mu ngoog voilà léegi nag ñu continuer kon xam nañ distance yi kon Mina jege na de ñun fa moo tax foofu lañ jëkkee yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan la fa def daf fa julli ñe juróomi julli yoo xam ne bu nekk ñaari ràkk la julli fii nag comme leen imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi naka noonu al imaam al-Qurtubi borom al-Mufhim di sëriñu borom tafsir bi mu ne nag fii julli yii muy julli ñaari ràkka nag du leen a boole de bu nee cinq ràkka la yonent ma cinq julli la yonent ma la saa saam julli nekkul ne daa boole boolewul tisbaar ak tàkkusaan ak kii ak timis ak géew ak timis timis ak géew déedéet loolu dinañ ci ñëw te bu boobaa xam nga am na masala bu ñu la doon wax bii weesu ne la mooy euh, waxoon nañ la ne yonent bi alayhi salaatu li gën a dëgër mooy keroog waxul kenn bi muy julli par ñaari ràkka ñaar même bu dee boolewu ko en tout julli ñaar yépp waxul ne yéen waa Makka atimmu fa inna qawmun safar loolu waxu ko te waxoon nañ la loolu xadiisun da'if waaw loolu moom jógewul ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci sayyiduna Umar ibnul Xattaab radiyallahu anhu waaw kay wér na ci moom waaw loolu noonu nag eh, xam nga masala la sa affaire boobu mooy masala bi euh, euh, euh, salaatul qaa'im xalfal musaafir est-ce ki nga xamante ne nii mooy ki dëkk ci dëkk bi comme man ma dëkk Bawol benn waay jóge Ndakaaru fële ñëw seet si ma julli jot ñu war a julli tisbaar est-ce que kooku mën na maa jiite te moom moom moom ñaar la ñaari ràkk lay julli moom dafa décider parce que gisoon nañ masalaay xasu wàññi julli est-ce que farata la est-ce que wàññi julli farata la wala look lu ñu sopp kese la gisoon nañ li gën a dëgër mooy wax waa jumhur mas euh, lu ñu farata la te sunnaay yonent bi alayhi salaam la masuñoo soloo ci yonent bi alayhi fenn mu tukki ba pare matal ay julli loolu masul am waaw ci la xam ne kon loolu euh, en plus loolu sax bon <laughs> moo gën a tax Hanafi yi ne woon loolu waajib la <laughs> waaw waajib la kay. xam nga Hanafiya yooyu ñoo noon waajib la waa jumhuur ne non sunna la dañ koo sopp mooy ku matal manuñ ne ko manuñu ko réprimander manuñu ko dara waaw mais quand même sunna la soo xam ne loolu moom la yonent ma lay sàrsaan doon def mais entre lii la yonent ma lay sàrsaan doon def ak entre ku matal ñeent julleem baaxut wala boog bon am na loo xam ne daal loolu am na différence ah. am na différence ci wàllu kon julli bi noonu affaire te tamit euh, ci ci foog naa gisoon nañu tamit foofu masalaam est-ce que loolu wàññi boobu xanafiya euh, yi naan waajib la waa jumhur ne loolu oh, bon sunna la euh, est-ce que nit ki nga xamante ne nii moom mooy yàlla lay defi <laughs> waaj yi mooy yàlla waaj yi mooy yàlla moom est-ce que kooku moom moom moom dinañu ko permetre muy wàññi julli waaw waajoo xamante ne nii dafa jóge Sénégal ñëw pare ngir fekke Bercy concertu Bercy ko tax a jóg ay mbalax moo ko tax a jóge Ndakaaru min Thiès ila Paris listimaa ay mbalax ngir déglu mbalax kooku est-ce que dañ naan ko bon yow ñaata jour nga fay def mu ne non man nag trois jours quoi je viens le week-end bon le vendredi bon Bercy c'est tard ah après man bon après Bercy je dors à l'hôtel wala am na sama benn xarit après euh, ca suba ga je prends avion je reviens sur Dakar wala à Dakar je reviens à Diass <laughs> mais kooku noonu est-ce que dañ naan ko yow kooku kooku est-ce que am na droit droit wàññi. du lii ah xamante ne nii Lyon lu jógee ah jëlub avion dem Manchester ngir ngir lan parce que nee nañ équipe Lyon moo moo moo joué ji Manchester ah mu dagg bi yam dem ba Manchester sawaay ngir seetaani match kooku est kooku am na droit wàññi est-ce que am na droit wàññi julleem <laughs> loolu mooy affaire bi c'est ça. <laughs> waa waajoo xamante ne Kaolack lu jógee ñëw dégg nga maam fii nii ci Ndakaaru parce que nee na am mbërëm mooy bëre ñu ñu luye ay kaar dal di jóge Dakar ñii jóge Thiès ñii jóge Fone ñii jóge Saint-Louis ñu ñëw stade Demba Diop ndax nee nañ diwee bëre kooku est-ce que am na droit wàññi julli moom est-ce que am na droit wàññi julli c'est ça c'est ça mooy laaj bi loolu foog naa gisoon <laughs> nañ masala boobu kooku nag am na keneen waa joo xamante ne ay bandi lañ yoo xam ne dañoo jóge fenn ngir def benn opération waaw waaw jóge Marseille ñëw Paris ngir fer benn opération de braquage wala ñu jóge euh, Dakar dem Bambey ngir faire un une de braquage wala ngir ñu dem ci àll bi sàcc ay panneaux solaires waa Fuuta ak yooyu mais ñooñu est ce que bu julli jotee ñoom dañ naan leen léegi bon yéen bon comme que ci tukki ngeen ne yéen man ngeen a wàññi est ce que loolu lañ leen di wax <laughs> ah loolu gisoon nañ ne par exemple bu dee xanafiye yi rahmatullah alayhi ñoom comme que dañu ne affaire bi waajib la mooy ne waajib bàkkaar ak ba bàkkaar tax koo jóg li mu def di bàkkaar wala taxu koo jóg ñoo ci moo ci yem képp kooku moom day wàññi waaju muur ne dara la du parce que affaire bi ruxsa la ruxsa la li yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon bi ko Seydina Omar radiyallahu anhu laajee ne moom comprendre na li taxoon ñu doon wàññi fa idaa darabtum fil ardi fa laysa alaykum junaahun an taqsuru min as-salaati in xiftum an yaftinakum alladhiina kafaru comprendre naa bi ko Seydina Ya'la ibn Umayya radiyallahu anhu laajee mu ne ko lii nga ma laaj man laaj naa ko Seydina Omar yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne ma ruxsatun ha ruxsa la boo xam ne buur yàlla moo leen ko jox jox leen ko bi sadaqatun bi tasaddaqa bi biha biha biha aleykum faqbalu sadaqata waaw mu ne lii sarax la boo xam ne ñaari ràkke yi mu leen permettre ngeen koy def même bu dee ne yéen loolu dañ ko defoon la fait bu dee da ngeen a ragal yéeféer yi di leen waaj a fitnaal di leen waaj a tendre ay embuscade wala foo xam ne ci insécurité période d'insécurité léegi xam naa ne loolu yu nekk ci waaye lii yonent ba lay saa saa ne kado la bu leen yàlla jox kon nangu leen kado kon ñu ne lool xam nañ ko mais léegi waa jumhuur ne ruxsa la comme que ruxsa la mooy luñ la permettre la luñ la permetre la est-ce que loolu ak ak mooy ak woyofal la buñ tegal jaam bi ak woyofal la buñ tegal jaam bi est-ce que koo xam ne day tëb di bàkkaar yi dinañ ko woyofal dara. ndax li am na ruxas la tunaatu bil maasi ndax ruxsa yi loolu règle la ruxsa kenn du ko ñëw sa waay kuy def bàkkaar ñu lay ruxsal dara déedéet waaju wa ndax loolu <laughs> bu doon ci wàllu muamalaat yi kooku yow dañ lay jàppale mooy yow yow dangaa bokk ci ñi nga xam ne yéen yéena dimbali waa ji ba opération bi am yéen a dimbali waa ji ba opération bi am parce que yaa dim mooloo xam nga xam nga loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis masalaam kii masalaam xuduud yi si pen yi gaa yi nga xam ne comme comme les guetteurs <laughs> les guetteurs mooy comme gaa yoo xam ne bon am na rek image boo xam ne bu bu boo xam ne day tax ñu gën a comprendre les guetteurs les guetteurs mooy gars yi comme comme lii xew ci yenn quartier yi nga xam ne nee dañ fay jaay drogue di jaay yi ñuy tere wala di fa def trafic da ngay gis ñoo xam ne booy yoo xam ne wala gaa yoo xam ne ñoom ñoom ci buntu ba euh, quartier bi lañuy ñuy taxaw yor seeni sifflet ak seeni mbiib waaw ak seeni technique ak ay téléphone yoo xam ne bu flic yi agsi rek bu ñuy dugg ci ville bi bu ñuy dugg si ci quartier bi rek ñu mbiib bu ko defee. gaa yi ci biir di dil sawaay ñu xaw a tasaaroo xaw ñi ñuy def quoi mooy xam nga ñoon ñoo jàppale gisoon nañ bi ñuy gis xuduud yi <laughs> que ne ñooñu loolu bu ñu leen jàppee dañ di boole ci affaire bi ah waaw leen di ndax ñoo leen jàppale mooy yow association mooy da ngeen a jàppale nit ci loo xam ne ak ñaaw tif la te suñu boroom da leen wala taawanu alal ismi wal udwan te bu leen jàppalante ci li nga xam ne mooy bàkkaar ak noonoo kon kon nag li jàppale nit koo xam ne day day bàkkaar sa waay nga ne ko yombal julli yi mooy d'une d'une certaine façon mais yombal ko mbir mi muy mexe bi muy def la rek njombe ji muy waaj def kon ñu ne loolu euh, façon jàppale la ci mooy yàlla moo tax lool sax moo gën a dëgër kenn du leen fi may ku fiy kii mooy exemple yi fi jox nii yépp ku fi ku fi def yooyu làmm nga jëm championnat ngay seetaanee biir si nga jëm ak euh, concert euh, euh, mbalax yooyu noonu noonu salsaak gaa yooyu yëpp bu dee moo la tax a jóg yow de toute façon boo demee même bu dee man foo xam ne ci yoon waroon ngaa mën a wàññi kenn doo fa doo fa wàññi waaw léegi nag mu dee ab koo xam ne dafa dem en tant que dem visiter ci benn dëkk kooku mën na ko parce que li muy def mu baax la dafa dagan waaw xam nga kenn du ne ah non kon tourist bi ñu ne la touriste jullit tourisme jullit daa am daa am lu lu jaar yoon pas tourisme ni ko gaa yi déggee alxuraan wax nañu afalam yasiru fil ard fanzuru kayfa kaana aqibatu alladhina kaanu min ko alxuraan wax nañu ñun ni ñuy def ñun demuñu rek ngir ngir ngir ngir taraf di wër rek ngir ni ko kufaar yi defee tëdd ci plage yeeg yooyu def yaramu neen déedéet ak nekk fi nekk ci yii di fontu kese déedéet ñun mbir mi mooy lépp siyaaxa googu dafa am solo te mu baax la kenn terewu gaa yi nga ñëw ngeen dem ci désert bi te lenn lu xaraam bañ faa am loolu kan moo ko tere mu baax la <laughs> loolu mu baax la nga naan ma lan <laughs> waaw mu ngi noonu kon